asalaamualeykum mbokki soppay da baax ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara ci aljuma ji di jégglu nag yéen waa groupe bi di jégglu ki nga xam ne mooy oustaz Las Niang waxtaan wi ñuy dugal tey de yàgg na fi trop am na ñaari aljuma tey ji mooy bi ka ñetteel waroon na ko dugal bu yàgg may ñàkk jot rek tax na ba dugaleen ko woon ci loolu nag ñu leen di jéggalu bu baax a baax ci seen rubrique ndenkaane bi nga xam ne fan yii yëpp amul woon ñu leen sant bu baax di leen gërëm taamu nañu bis bi yàlla sàkk altine talaata àllarba alxames aljuma am benn ustaas ñëw indil li nga xam ne moom mooy ndénkaane indi benn addis wala waxtaan wala la taarix lu mu mën a doon rek waxtaanee ko bu ko defee dénk ko ñi nga xam ne ñooy mbokk jullit yi nekk ci groupe bi waaye tamit indi benn ñaan tëjee ko ko tey nag ñu ngi ciy ànd ki nga xam ne mooy Oustaz El Hadj Niang mu indil ñi benn waxtaan rek benn addis lay doon euh, ñi déglu ki nga xam ne mooy Oustaz El Hadj ci addis bi nga xam ne moom la indi tey ci aljuma ji nii ñi mën koo déglu ndax bu addis bu am njëriñ la bu am solo bu lay jàngal lu bari bari bari kon mbokk yi ñu ànd déglu ki nga xam ne mooy Oustaz El Hadj Niang mbokk yi وأنت الحق في القلب وأنت حق أن تخشى وأنت حق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 Ah, dañuy ñëwaat rek ngir àndil leen xadis bu bees fas yéene ko waxtaane fii ci biir kër gi xadis bii ñu fas yéene waxtaane nag ku ñuy wax abdullahi ibn mas'ud mu ko jëlee ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi da wax naan inna ahadakum yujmahu xalquhu fi batni ummihi arbaina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilayhi almalaku fa yanfuqu fihi ruuxa wa yu'maru bi arba'i kalimaatin bi katbi risqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'iidun fa wallaahi allazi laa ilaaha gayruhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna xatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa ziraa fa yasbiqa alayhi alkitaabu fa ya'malu bi amali ahli annaar fa yadxulaha wa inna ahadakum la yaamal bi amali ahli nnaar xataa maa yakunu baynahu wa baynaha illa zira fa yasbiqa alayhi alkitaabu fa yaamala bi amali ahli aljanna fa yadxulaha rawaahul buxaari yu yi ñuy déglu xadis nga xamante ne jàng nañ ko léegi ngeen di mbindéef sallallahu alayhi daf ñi si xamal jaar-jaar yi nga xamante ni nit ki dina ko jaar ci biiru yaayam lu njëkk muy gane si àdduna moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xamante ni yaayam ëmb na ko dana def ci biiru yaayam weer ak fukki fan yoo xamante ni ndox rek lay doon buñ fa jógee yeneen weer ak fukki fan yi ciy topp dafay nekk benn tuq deret nga jóge fa demaat ci weer ak fukki fan dafay nekk euh, ab lumb muy benn suuxu yàpp kon mbokki boo boolee ñetti weer ak fukki fan dafa lay jox kon ñeenti weer bu ko defee nit ki bu amee ñeenti weer ci biiru yaayam ci lay suñu boroom subhanahu wa taala di yebalee malaayika bu ko defee malaayika bi su ñëwee da koy daal di euh, sampal ruux waaye tamit suñu boroom da koy sant ñeenti mbir pour mu bindal ko xale bi bi sa njëkk mooy wërsëgam fii ci kaw suuf lépp loo xamante ni xale bi am na ko ci wërsëg suñu boroom subhaanahu wa taala mi ngi koy mooñaale xale bi ci biiru yaayam ñaareel bi it mooy ñaata at la def wala ñaata weer wala ñaata semaine wala sax ay fan yàlla moo xam lim fi am ci ay fan suñu boroom subhaanahu wa taala mi ngi koy mooñaale xale bi ci biiru yaayam ñetteel bi liggéeyam tamit dañ koy mooñaale xale bi ci biiru yaayam ñeenteel bi mooy xale bi nga xamante ni njaayam ëmb na ko ndax bu juddoo ku texee di lay doon wala ku texe loolu it ñu ngi koy bindaaleeg xale bi ci bu amee ñeenti weer ci biiru yaayam bi yent bi jógee ci loolu dafa waat ne fa wallahi lazi laa ilaha xayruhu giñ naa ko ci ki nga xamante ne amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu ko di njariñ àdduna ak àllaaxira ñàkk koo jaamu di lor àdduna ak àllaaxira kudul yàlla inna ahadakum la yaamalu bi amali ahlil janna nee na kenn si yéen day danay jëf jëfi waa aljanna di def lu baax di jaamu si ne boroom subhaanahu wa taala xataa ma yakuuna baynahu wa illa zira dem ba nga xamante ni waa ji digganteem ak aljanna desut lu dul rek benn paa ngay jéggi rek dugg biir aljanna fa yasbiqa alayhi alkitaabu fa yaamal bi amali ahli nnaar fa yadxulaha bu ko defee waa ji nag li muy mujjalee dundam mooy day def bàkkaar boo xamante ni ci la koy suñu boroom jëlee waaye nag loolu koy far mujj yóbbu safara yàlla ci àlla musal waaye safaan bi it mu ne wa inna ahadakum la yaamalu bi amali ahli naar giñ naa ko ci yéen it wala giñ naa ko ci suñu boroom subhanahu wa la ne kenn si yéen day danay def loo xamante ni waa safara ñoo koy liggéey danay def loo xam ne da koy yóbbu safara waaye mu nekk ci loolu ba benn bis moom it wëlbati ko def lu baax ba lu baax loolu ci la génne àdduna si ni borom subhaanahu wa jël ko daal di ko yóbbu buubee aljanna kon mbokk yi lii mooy xadis bi nga xamante ni ngën ji mi ndéef sallallahu alayhi wa sallam andil na xeetam di ko jàngal yal yàlla may dégg ak topp yal na yàlla defal ñu jàmm def jàmm ci réew yi ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa محبة yaakaar naa ne déglu nan la te itam dégg nan la wax dëgg fa neex yàlla mbokk yi kon ñi xam ne nit ñi am na loo xam ne lu bari mag lay dal wala ma ngi dikk ci yow xamal ne mooy jiitu sub judd mbokk yi nit ñi nag dana nekk bu si yàgg di saalit nan man yàlla xanaa dama bañ wala dama nàngam way xamal na jaar-jaar la ala kulli alin dañ ci jaar loo am doyloo ko sa boroom xam na ne lii la la tëddee waaye itam nit dana bona bona bona bona bona bona yaakaar ne du ma sa baax déedéet bu leen ko seetaan gindi leen ko waxtaanal ak moom déggoon moom déggoo ak moom ndax ëllëg coppite dina am ndax changé moom moo gën a yomb ndaxte nit dana nekk day xëy baax baax baax baax jékki-jékki bon waaye nit dana bon bon bon jékki-jékki baax kon waruñoo naagu nañu ànd ak sunu dal ànd ak yàlla ku ànd ak moom day ñàkkuloo dara mooy maye mooy xañe ku am na nga xam ne yàlla la may waaye ku ñàkk na nga xam ne yàlla xañ ku bon tamit na nga jéem a changé ndekk ak nit ñu baax ba tax na nga dem ba ëllëg nga changé waaye ku baax tamit boobu naa ko yaakaar du mos a bon tamit nañuy comprendre ñi nga xam ne dañoo bon mbokk yi kon lii moo doon seen rubrique dénkaane waaye daal mel ni oustaz bi yoon indiwuñu ak ñaan waaye ñun danañ indi ak ñaambaas rek jox leen ñaan ki nga xam ne moom la mujjee indi yoon bële ñu tegalaat leen ko ndax rek euh, la répétition et pédagogie am njàngalewaat rek la ñu duggaat ci mbir mi mbokk yi kon ñu dañ leen tàggu fii ba beneen yoon ñu bàyyi leen ak ñaan bi nga xam ne moom la oustaz El Hadj Niang indi woon aljuma ñu génn kon mbokk yi ba ëllëg incha allah ak seen beneen rubrique ndenkaan ak beneen oustaz jërë ngeen jëf. kon ñaan bi nga xamante ni moom la leen andil tey mooy ñaan bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane. nga wax ko balaa nga sëlmal te mooy allahuma inni auzu bika min azabi alqabri wa min azabi jahannam wa min fitnati almahya walmamat wa min sarri fitnati masiixu dajaal ñaan bi nag li muy tekki mooy yow si ni boroom subhanahu wa taala ngi lay ñaan nga musal ci mbugalum bàmmeel ak mbugalum safara ëllëg yowmal xiyaam waaye maa ngi lay ñaan tamit nga musal ma ci fitnay dund ak fitnay dee ak fitna bi nga xamante ni moo nekk ci masiixu dajaal kon mbokk yi ñaan baa ngi noonu guddul képp ko taayaati bay bëgg a sëlmal mën nga koo ñaan soo paree soo ko sëlmal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa